billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim walsalatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyai walmursalin sayidina mohammadin waala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñëwaat àggale résumé ci commentaire fat bulughul maram min adillatil ahkam bu al-hafiz ibn hajar rahimahullah liñ ci yemoon li ñu ngi woon ci xadiisu anas ibn malik radiyallahu anhu li doon wax ci kaw kaw bi ñëwoon sawoon ci jàkka ji euh, xanaa li ñuy jëkk a def mooy gisoon nañu taxriij bi waxoon nañu masala yi nga xamante ni tamit moo ci desoon mooy masala fiqh yi insha allah xanaa bala ñu commencé rek dañuy jàngaat xadiis bi euh, alxaafis rahimahullah mu ne wa an anas ibni malikin radiallahu taala anhu annahu qaal jaa aarabiyun fa baala fi taifati almasjidi fa zajarahu nnaas fa nahaahumu nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa lamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi dhanubi min ma'in fa uhriqa min al-ma' min ma'in fa uhriqa alayhi muttafaqun alayhi mu ne ñu ngi jële ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne jaa dikk na arabiyun benn kaw kaw benn campagnard fa baala mu saw fii ta'ifatil masjid ci benn ci teggu jàkka ji muy jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàkkaay Medina mu ne bi ko defee fa zajarahu naas nit ñi na ko ale taxawal ale nar koo sonal nar koo pamti pamte mu ne fa nahaahum mu tere leen an nabiyu yonente bi sallallahu alayhi ne leen bàyyi leen ko fa lamma ba nga xamante ne de xadaa pare na bawlahu tuur ndoxam amara la ci la digle ci la laaje yonent bi sa amara nabi sallallahu alayhi wasallam bi ci benn baak wala benn soo boo xam ne dafa fees ak ndox fa uhriqa ñu sotti ko alayhi ci kaw saw mi mu ne loolu muttafaqun alayhi al imaamaan al shaykhaani génn nañ ko muy imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima léegi taxriij bi defoon nañ ko xanaa lenn rekk ci desoon mooy ne bu ngeen fàttale ko ni ñu yemoon ci Euh, bi bi sallallahu alayhi wasallam yeneen version bi nga xam ne ci Sahih yi nga xam ne dan teñ euh, muy ba Abu Hurayra ba léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne leen yónniwuñ leen ngir ngeen di jafeñal dañ leen a yónni ngir ngeen di yombal ginnaaw loolu am na leneen ci taxrij bi am na lu ci desoon muy wax bi nga xamante ni ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam neewu leen ñu arrêté rek bàyyi ko noonu mu tuur ndox ba pare après mu dem mooy mujj da koo woo après bi mu paree mu laaj ko ne ko ne ko ne ko gis nga bërëb yii comme jàkka yëg yooyu yellul defuñu ko fi ngir yu mel nii comme ay sawak yu salte yooyu di jóge ci nit ñi loolu defuñ ko fi pour mais dañ koo def ngir tudd yàlla jàng alxuraan ak julli mu ne looloo tax ñu def ko mooy lan mooy ginnaaw bi nga xamante ni nee na ñu bàyyi ko mu continuer waaye tamit bi ñu paree woo na ko jàngal ko loo xamante ni bu ñu dee bu gisatee bërëb bu mel noonu dootu ko def loolu moo desoon ci taxriij bi muy côté boobu la ñu waxul woon mooy ne ginnaaw bi mu bi nga teree ba pare te loolu dinañ ko gis insha allah ci euh, masala yi nga xam ne jëm ci sàkku xam ak tegginu xam-xam nga xam ne mooy boo teree nit dara bu ko teree rek bàyyi ko mu dem mooy waa ji da doon naan moom sàngara rek la xamoon di naan nga ñëw ne ko sàngara baaxul ba pare mais da nga koy wax yeneen. solution de rechange bu ko defee mu xam ne kat waa bàyyi na lu mel ni mais lee baax na mais doo ko ne bàyyil baaxul rek bàyyi ko mu dem loolu dinañ ko gis ci masala yi la insha allah kon nag tey masala fiq yi moo desoon euh, masala fiq yi nga xam ne moom lañ gisoon ci xadiis dix bi muy xadiis bi ñu wax léegi euh, six la woon insha allah six lañ ci gisoon léegi bi ci njëkk ta moom lañu waxoon ne mooy mooy question principale ci xadiis bi moo doon lan moo doon ana lan mooy àtte ndox bu fekkee euh, dafa dañ ko sotti ci sobe waxoon nañ ne alxaafis rahimahullah li taxoon mën di xadiis dëgg-dëgg insha allah mooy def teqantal bi nga xamante ne dafa am mbooloo ci boroom xam-xam yi yoo xam ne dañ ko def mooy sobe ndax gisoon nañ yi ñu gisoon comme ni ko waxee woon bii passé te ne yi ñu gisoon yëpp ba fii xadiis yi ñu gisoon mooy ndox mi sobe da ci doon dugg bii nag sobe moo nekk ni ñu jël sotti ci ndox moom différence boobu la la bëgg wane ci kii bi ak tamit wane ne am na ay borom xam-xam yoo xam ne ñoom dañu def différence entre sobe bu duggee ci ndox ak ndox bu fekk see sobe kon mooy masala bu njëkk bi mooy ana lan mooy àtte ndox ndox bu dee dafa fekk ci sobe léegi ñaareel bi mooy ana lan mooy ndax euh, waa euh, kaw kaw bi dafa ñëw saw lan mooy àtte saw mooy bu ma amoon sama yére wala fi may jullee est-ce que bu ci saw tuuru garaawul mën naa julli wala amul solo wala garaaw na wala garaawul loolu mooy deuxième mi ñetteel euh, ñetteel question bi mooy est-ce que suuf si nga xamante ne ni sobe da cee takk comme fii nga xam ne mooy da cee saw dafa ñëw saw ana nan lañuy man mën a setalaate suuf soosu mooy waat ko ba nga xamante ni man bu ma bëggoon a julli mën naa ko julli ndax ci jàkka ji la julli la la saw mooy ne jàkka ji il faut nit ñi bu ñuy julli dañ fay julli léegi naka ngay def ba suuf place bi mu sawoon mu delluwaat nekkaat lu laab loolu mooy troisième bi léegi quatrième bi mooy euh, bu doon par exemple si foofu suuf la woon bu doon nag peron la comme fii comme fii nii li am nii dër bi nga xam ne ci la nit saw wala sobe nekk ci ana nan lañ koy dindee est ce que moog suuf si ñu ngi dindee bu sobe dalee ci suuf ñoo yem wala déet léegi cinquième bi mooy est ce que jant bi wala ngelaw yi nga ngelaw bi bi upp noonu est ce mën naa laabal lu tilim mooy man naa setal loo xam ne dafa tilim mooy loo xamante ni bi ma nee tilim nag waxuma tilimu fii sariya tax moo tax ñuy wax mooy sobe ndax tilim nii dara mën naa tilim ci ñun ñu dégg tilim te ci sariya garaaw mën nga koo jullee suuf daa gënul mooy par exemple mécanicien bi nga xam ne day liggéey ay yéreem bu dee takkul sobe moom mën na koo jullee mais nag gënul mu ñëw ci jàkka bi sol yére mécanicien yom ba pare di julli ci biir jàkka ndax lan ndax day lor nit ñi mu dajeel ni ñi mu ñi takkaloog moom te moom bokkuñu li ñuy def mooy yeneen yére lañ sol leen di lor teg ci dane woon képp koo xam ne dafa lekk ci ñaari garab yi muy laaj wala nga lekk soble moom bul jege suñuy suñu julliwaay suñu julli suñu place yi ñuy julli ndax lan ndax lor gi nga xamante ni dañ koy lor malaaka yi day loru ci li nga xam ne doomu aadama da ciy loru loolu moo tax ñu naan moo gënul mu ñëwee moom ci biir jàkka ji mais bu ñëwoon julli julleem baax na kon tilim boobu taxul ñuy wax bu ñu nee tilim fii wala fii mooy comme tilim boo xam ne sobe moo ci takk mooy ne kon laaj bi lii la mooy est-ce que jant bi mooy tàngooru jant bi wala ngelaw yi man nañoo de delloo loo xamante ne nii comme suuf soo xam ne comme exemple kaw kaw bi su mu saw est-ce ngelaw li tape woon par exemple loolu doon na doy ngir mu delluwaat làpp wala déet léegi nag sixième bi te mooy dernier bi mooy ana est place bi ñuy jullee te loolu lu ñu jàngee ci xadis bi la dañ koo war a laabal wala déet léegi loolu mooy siis yi nga xamante ne insha allah moom lañ gisoon ci xadis léegi pour baña a tardé mooy bu njëkk bi kon bu njëkk bi mooy lan mooy àtte sobe bu ko ndox fekksee comme loolu nag pour bañ a sori mooy exemple bi ñu bi ñu jël mooy comme bii ñu am nii mooy suuf la mooy place la la la kaw kaw bi ñëw saw léegi nan laay defaat ba foofu man moo bëggoon a julli ma man tee julli te du am problème ak lan mooy àtte ndox ñëw ndax yonent saa salaam dafa ñëw ne sotti leen ci ndox léegi lan mooy àtte loolu léegi boobu euh, li ñuy ñett mooy xadiis bi li tax euh, alxaafis ibn Hajar rahimahullah indi ko fi mooy ne Shaafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom ci boroom xam-xam yi ñoo def différence entre sobe bu fekk see ndox ak ndox bu fekk see sobe ñoom dañ ne am na différence ñu ne lan ndax ñoom dañ ne mooy li koy wane ndax ñoom bu ngeen fàttale koo ci ndox moo xam ne sobe da koo fekk si mooy ndox mu tuuti ñoom bu mat woon ku la tey ne environ cent soixante litres mooy da koy yàq léegi ñoom ñu ne loolu jàpp leen benn ngoo mooy foofu mooy sobe bi moo fekk ci ndox mi te matul cent soixante-huit kon da koy yàq alors que fi yonent bi sallallahu dafa baat benn soo rek la wax ñu ñëw sotti ko ci sobe bi biñ ko ci sottee mooy affaire bi rek problème bi rek la wu loolu mooy wane na ci ñoom ñu ne kon am na différence sobe fekk si ndox ak ndox fekk ci sobe ndax liñ ci sotti ñu ne liñ ci sotti leer nañu mat douze cent soixante litres loolu moom ñëpp xam nañ ne loolu moom mënu koo mat moom cent soixante litres du moom lañ jël sotti ko ci ndox mi te pourtant biñ ko ci sottee buñ gisee ci yeneen masala bii ñëw nga xam ne nan la ñuy dindee sobe bi ñoom bokk nañoo jumhur ci li ñu wax ne ñoom ndox mi rek dina doy kon ñoom ñu ne kon am na différence léegi nag foofu ñoom ba ci ñi leen di tontu dëgg sax ci côté boobu mooy Maliki yi rahmatullah alayhi ndax Maliki yi ñoom ñoo gis ne amul benn différence ndax ñu ne affaire bi du yéen sobe bi ngeen naan bu bu ndox bu ci sobe duggee loolu yéen xadiis bi ngeen waxoon mooy xadiis Abdullah ibn Umar bu euh, ibn Khattab radiyallahu anhuma nga xam ne mooy xadiisul qullatayn xam nga boo waxoon nañ leen bokk na ci li leen Maliki yi waxoon ñook ñook Hanabila yi pour wan leen ne li ñu yor moo dina a dëgër fi ñu basé wu moo gën a dëgër mooy ne yéen seen xadiis bi ngeen yor yéen mafhum ngeen doon utiliser mafhum mooy lan mooy ne damay wax benn mbir yow nga am loo ci dégg bu ma nee par exemple fii bunt bi ubbi nañ ku gàtt rek bu mu dugg ku gàtt bul dugg ma taxaw fii par exemple mbooloo mu bari nekk tey ma war a joxe xaalis ci biir fii ne nag yor sama sama benn kii micro ne ne yéen mbooloo mi képp ku gàtt nag bu mu mooy ne ñoom lan lañ ciy dégge mooy ne kon man bu ma njoolee garaawul loolu mooy mafu mooy ne man dégg naa ci sa biir waxoo ne ku njool ñëwal xam nga waxoo ko mais dañ koy dégg ci sa biir à travers say say say parole ci la ñuy xamee ne ku njool bokku ñoom ñu ne euh, fee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ida balaga wala ida kaana al ma'u qullatayni lam yahmil al xabath wala lam yanji mu ne bu dee ndox dafa mat environ qullatayni environ cent soixante litres dootul yenooti sobe mooy dootul sobe wooti Maalik yi rahmatullahi ne yéen yéen a ci dégg ne lu gën a néew qullatayni day yàq mais yeneen bi sallallahu alayhi mu wax dafa leer mooy innal ma'a tahurun la yunajjisu shay loolu mafhum mantuux la te mantuux moo gën a foor mafhum ñu ne nag kon benn fekk yéen li ngeen wax xam ngeen cent livres ngeen doon wax liñ ci sotti moom mooy li ñu wax sànq leer na leen mag matul cent soixante livres te kenn xamul ñaata la woon mooy ne daal da yolente son dafa wax ñu sotti ci ndox ñu sotti ci affaire bi jeex kon loolu mooy wane ne amul benn différence mhm. différence bi ngeen di wax amul ci léegi kon mooy li gën a noot liñ nootoon ci te insha allah moo gën a yëg mooy li Maliki yi wax mooy ne amul benn différence rahmatullah alayhi an sobe bu ci ndox walla ndox mu fekk sobe léegi deuxième question bi mooy léegi euh, saw ndax dafa ñëw saw kon moom war nañoo xam est-ce que saw moom sobe la wala du sobe mooy loolu moom daanaka ñëpp ci d'accord que saw mais nag dafa am teqantal mooy mooy comme fii baa ji mag la moo ñëw saw kooku sawam ñëpp xam ñëpp d'accord ne dafa sobewu léegi nag mu desoon sawu xale muy saw xale ka boobu dina ñëw ci baabu izalati najasati wa bayaniha foofu alxaafis rahmallah indi na fa benn xadiis buy wax ci loolu mooy ne en tout cas en général euh, ci gàttal lii la mooy ne bu dee xale la boo xamante ne nii moom àggul foo xamante ni man na dafay lekk ñam lekk ñam nag mooy lan mooy loo xam ne moom mën naa yem ci loolu mooy ne bu nekkee yeneen comme comme ceeb wala leneen wala ay pomme de terre ak yooyu loolu rek dina ko doy man naa dind ci loolu kooku moom taxul ñuy wax kooku moom bu sawee mook yeneen xale mook mag ñee yem sawam dañ koy raxas comme ñëpp léegi nag mu nekk xale bi nga xam ne àggul foofu moom bu dee jigéen la ndax bu dee jigéen la mooy dañ koy dañ koy raxas bu dee góor nag moom dañ koy lan mooy dañ koy wis après yooyu mooy xar euh, bunt bii di ñëw bi ci tegu nan lañ koy dundee insha allah boobu sëñ bi dina ci ñëw dina ko gën a leeral bu soobee yàlla léegi kon mooy àttee saw mooy ne saw bu takkoon sama yére par exemple wala fu may jullee ma aw ma droit gis ne fii am na saw ma fi jullee ndax bu ma fi jullee sama julli bu dee maa ko tey sama julli mooy yàq léegi loolu moo nekkoon deuxième question bi léegi troisième bi moo doon léegi ah suuf soosu comme suuf si nga xam ne si la kaw kaw bi ñëw taw léegi nan la ñuy def est-ce ndox mi wax xam nga xadiis bi xadiis bi ñu yor nii euh, Anas euh, radiyallahu anhu dana rek yonent sallallahu alayhi wala baagu ndox ñu sotti ko léegi est rek mooy dañ ndox mu yem mu baax walla déet. léegi foofu ñaari avis la mooy bu njëkk bi muy xanatu yooyu rahmatullah alayhi ñoom dañ ne euh, balaa loolu mooy dafa am différence entre suuf ndax suuf yi ñun ñëpp xam nañ ne yemul mooy suuf soo xam ne kekk la kekk kekk mooy suuf soo xam dafa wow ak joor joor mooy suuf su bari rek suuf su bari koo xam ne dafa mooy boo xam dafa nooy waaw kay comme bi am kajoor ak yooyu gaay eh, yooyu am xam nañ kajoor kajoor yeeg ba ci côté Saalum ak yooyu Saalum côté bële pas ci côté ndox mi noonu léegi waaw ndax côté ndox mi mooy mooy mooy kekk bi léegi léegi mooy est-ce que léegi mooy ñaari suuf yooyu bokkuñ bu dee suuf si nga xam ne dafa nooy nga xam ne bu bu ci ndox duggee day dem da koy naan kooku ñëpp a d'accord ne ndox mi dina doy même Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom d'accord nañ nee nañu boobu ñun d'accord nañu ci yéen waa jumhur jumhur nag léegi benn affaire mooy lenn la ñuy jàpp mooy comme que en général bu ñu gisee ci xadiis yi bu ñuy wax masala fiqh yi en général quatre école yi la ñuy wax grandes écoles yi muy lan muy Hanafi yi rahmatullah alayhi Maliki yi Shafi'i yi ak xanaa Hanbali yi rahmatullah alayhi loolu lañu léeg-léeg ñu dégg ci zahiri yooyu mais léegi nag en général bu ñuy wax quatre ñoo ñoo tax muy wax léegi bu buñ ci génnee kenn ne jumhur mooy ñu ci des par exemple kon que quatre ñooñu ma lim bu ma nee Maliki yooyu de lii lañ wax jumhur wax li ci des kon mooy léegi damay xam ne kon Hanafi yi la Shafi'i yi ak xam Hanbali yi ñoom ñooy jumhur mooy ñu ci des mooy majorité bi kon léegi fii noonu la demee mooy Hanafi yi ñoom moom dañ ne rahmatullah alayhi ñoom dañ ne bu dee suuf su wow la nag kon suuf su nooy ñëpp d'accord nañ ci ne ndox mi rek dina doy comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax sotti leen ci ndox ñu ne buñ ci sottee ndox dina baax léegi mais ñu ne nag bu dee nag dafa dafa wow mooy kekk bi boobu nag moom dootuñu utiliser li ñu waxoon ci ndox bële suuf su suuf su nooy ñu ne la lan moo tax ñu ne ne mais bokkul loolu ñëpp xam premièrement boo xooloo ci xel rek yemul mooy ne. ndox mu ma sotti foo xamante ni suuf si daa am nooy mooy day disparaître léegi alors que bu dee suuf si dafa nekk kekk nga xam ne du dem bu ma ci sottee damay gis tooyaay bi ci kaw noonu dama koy gis wala sax ma gis ndox mi noonu ñoom nag ñu ne kon nag xam na nu ñuy def ñun bu dee loolu la comme suuf su mel noonu bu dee moom la mooy dañ koy gas mooy dañuy jël picc wala yooyu dóor koo dóora dóor ba mu nooy ñu tibb suuf si sànni door cee sotti ndox ñoom bi ñuy def taxrij bi waxoon nañ leen ne am na mursal yoo xamante ni da wéroon na ci ne mooy ne ndax xadiis yooyu nga xam ne da doon wax dañoo dindi suuf si sànni yonent saa san dafa wax tibb leen suuf si ngeen sànni door cee sotti ndox bu yooyu gisoon nañ ne yi ci dem ba ci yonent bi saa sallam yi nga xamante ne nii du mursal yooyu wéruñu mais mursal yi mursal waxoon nañ ko buy paase mooy ne waaw wala wala léegi moom euh, man nga ñu koo fàtte ku ko mën a fàttali kii waaw loolu def ko waaw loolu bi ko jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom lañ doon xam waaw kay waaw waaw mooy lool mursal mooy mooy ne ki dund ak saxaaba bi ki dund ak saxaaba bi mooy ki nga xamante ni moom dund na ak saxaaba bi wala en tout cas ci biir mooy dañuy ñëw seen bi kiñ ko jële kiñ ko jële mais dinañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba bi kenn du ko wax loolu mooy mursal léegi di nañ ne mursalu Taawus rahimahullah ak Abdullah ibn Maqil ñaq mursal yooyu wéroon nañu te ne moom dañuy suuf si moo tax waxoon nañ ci taxrij bi naal xaafis rahmatullah alayhi moom dane woon même bu dee yële wéruñu de mais mursal yi buñ leen boolee ak yooyu yëpp dañuy wane na nag suuf si dañ koo war a tibb loolu mooy kon wér na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal digale woon na ko ci côté yoobu léegi ñoom ñu ne kon nag ci kaw loolu ci lañuy sukkandikoo ne kon bu dee bu wow la suuf soo xam ne affaire bi dem mooy dañ koy tibb sànni jël ndox door cee sotti léegi waa jumhur moom loolu mooy premier avis bi jumhur ne leen nag ñu loolu kenn du ko ci def de toute façon yonent yéen li ngeen wax premièrement seen xadiis yooyu yéen xam nga ñoom dañ naan buñ leen ndax amul lu wér loo xamante ni man nañu cee sukkandikoo ne danañu tibb suuf si mooy ne daal ndox la wax ndox la wax léegi nag xarafi bi rahmatullah alayhi moom lan lay wax Maliki yëkkale Maliki bi nga xam ne moom ndax loolu buñ ko waxee xam nga bee passé waxoon nañ leen euh, acte mursal dañuy bàyyi ba biir ba ci kuuru ci partie euh, usul yi euh, insha allah def ko mais mursal dañ ciy wax lu gàtt rek mooy ne. ndax Hanafi yi dañ koy utiliser fii ci kaw ñi ko d'accord ndax lan mooy ne Maliki yi rahmatullah alayhim ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo d'accord ne mursal man nañu koy utiliser bu dee wér na ñoom ak Hanafi yi mooy ne ñun suñuy principe suñuy fondement yi ñuy basé wu ngir génnee àtte d'accord nañ ne bu ñu amee xadiis boo xam ne comme xadiis boo xam ne saxaaba bi cité ko mais wér na ñun d'accord nañ ne dañu koy utiliser di ko jëfe xam nga fii Hanafi yi rek ñoom ñoo ne dañ koo war a tibb basé wut ci xadiis yoo xam ne mursal lañ léegi ñoom dañ naan yéen Shafi'i yéen yéen waxuma ak yéen ndax yéen ñoom bokkuñ ci wax ji ndax ñoom dañ ne ñun mursal ñu koy utiliser mais mais pas pas ci liñ joyal liñ joyal ci liñ joyal duñ koy utiliser mais ñoom am na yenn mursal yoo xam ne dinañ ko d'accord bu dee ci taabi'in yu mag yi comme Saïd ibn Musayyib rahmatullah alayhi ñu mel noonu moom man nañoo d'accord ne kat mursalam man nañ koo utiliser ndax dañoo seetlu ne moom moom doonu loon jële lurul ci ku màgg ta yim def yëpp ta mursalam yëpp buñ ko seetaatee dañu gis ne dafa jokkaloo kon ku mel noonu man nañoo d'accord ñoom ñu ne leen yéen waxuñoo yéen ndax yéen seen seen fondement mooy yéen dañoo utiliser loolu léegi nag ñu ne leen quant à yéen ci des yow Maliki yi ak ak Hanbali yi ana lan moo tax nga ne yow doo utilisé xabi te yow ci say fondement yaa ne da ngay utilisé mursal man mursal laa utilisé ba nga bëgg ma koo nga bëgg koo rejeté déedéet loolu mooy mooy lan mooy Hanafi bi foofu kon day am lay ci kaw Maliki bi ak Hanabila bi xanaa Hanbali bi day am moom day am lay ci moom ndax danaan suñuy fondement ñoo bokk rahmatullah alayhi kon nag lan moo tax ma d'accord bu fii ngeen buñ ko rejeté ci kaw ne dara wéru ci te yéen mursal yi wér na kon nag da ngeen ko waroon nangu léegi li gën a wóor mooy nag mooy li gën a noot fii te ñoom dañoo wax leneen ñoom dañu ne beneen affaire euh, muy euh, Hanafi yi ginnaaw bi ñu waxee gaay lool ne leen yéen suñu mursal yi wér na loolu benn affaire la kon Shafi'i bi moom bokkul moom ba léegi manuñu ko wax dara ndax moom ba léegi moom mu ngi nekk ci fondement yi mu tegu woon fi la nekk mooy ne man daal waxu ngeen ma fi lu wér mursal ngeen wax te loolu man du ma koy fi lu wér léegi mooy ne buñ gisee surtout liñ nootaloon fii mooy waxu xanaf yi liñ wax na ñoom dañ koy tibb ndax moo tatak teg ci tamit moo gën wóor tamit mooy ne ndax benn affaire dafa am seetlu mooy ne yow bu dee dañ ci sotti ndox da nga ci ndox rek affaire bi nekk keek loolu day dina ñëw ci xadiis bi ci te bi question bi ci tegu ci la ñuy mooy ci la ñuy defee transition ci boobu mooy kon insha allah li dina wóor fii mooy li dina wóor li ñu fii euh, euh, ci cours bi mooy aviwu Hanafi yi te tamit moo gën a ndax yow boo ko defee mooy leer na la amul dara lu yonent bi sallallahu alayhi digle ci ci domaine boobu te defoo alors que bu dee ñee am nga loo bàyyi loo xam ne surtout ñi nga xam ne dañ ne mursal dama ko utiliser ñoom utiliser wuñu léegi nag muy kon ñun ñuy pousse ci beneen masala bi nga xam ne bu doon comme fii la peron bii benn waaye ñëw taxaw fii saw léegi man est-ce damay ñëw rek jël ndox mi rek sotti noonu ñun ñoo xam boo fi sottee ndox affaire bi dina tas léegi affaire bi mooy bu dee dafa am fu ay yoo xamante ni ay bën-bën yu mën a jaar fu ndox mi man a jaar ay ay boo xam ay canon la wala yu mel noonu mooy li ngay def da nga ciy sotti ndox puus ko mu dem loolu amul loolu garaaw mais xanaa fi yéen rahmatullah alayhi par bu dee loolu amu fi ñoom dañ ne ñetti yoon nga koy raxas mooy lan mooy ne bu doon yooyu amu fi dang mooy dama yor benn yi ñuy fobeere waaw kay mooy ne kook da nga koy def ñetti yoon mooy da nga koy da nga ciy sotti. raxas ko ba mu kii nga weñ ko defaat mais ñoom nee nañu ñoom nag ñoom par di ndox rek ñoom mën ngaa utiliser beneen comme produit yu bees yi nii di di di détergent yi ñoom baax na kon ñoom kon affaire bi na la mooy ne kon bu dee lool bu dee ku mel nii la mooy il faut nga raxas ko moom ba lépp dañ ba mu leer na la defatu fi mooy sotti ndox rek du doy boo gisee nag fii day xaw a niroog nag day gën a dëggal. li Hanafi yi waxoon rahmatullahi ci ci ci masala bi weesu ndax masala boobu kaw naa niroog bii mais mooy suuf si dafa wow ndox mi du dem du dem léegi par exemple du dem du doo ko ci sotti léegi mu dem ñoom ñu ne kon da nga koy gas ndax foofu mën la koo gas mais fii ma koo gas kon ñi may def mooy moyen yu ma mën a def ba lépp dañ naa ko def mais ñoom ñett ci yoon nga koy raxas bu dee aw ma fu ndox mi jaar léegi loolu mooy quatrième quatrième question bi léegi cinquième bi cinquième bi moo doon euh, léegi est-ce bi mooy jant bi mooy bu doon bu doon dafa xaw koo xam ne jant bi dafay da da da da comme fii rek ci biti mu nekkoon suuf benn waaye ñëw saw fi wala sobe nekk fi est jant bi noonu mu ciy tapé noonu rek dina doy ngir mu laabaat wala est-ce que tamit ngelaw yi ngelaw yi buy romb mousson yeeg façon ngelaw yooyu est ce que buñ koy buñ koy ëpp saa su ne ba mu dem rek ba gisoo ci rek doy na léegi foofu Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne loolu doy na hmm. dañ ne loolu doy na ñi ci def ne nag déedéet loolu moom du doy moom ngelaw rek ak jant non non loolu moom du doy. mooy affaire bi nag ndax ñoom dañ ne ndax yonent bi sallallahu ñuy wax ñu naan nañ bind so sobe yëpp yi ñuy wax yëpp ndox la ndox lay wax déggu ngeen fenn fu naan leen ay jant ne ñoom xanaf yooyu am na sax ñoom am na sax benn xadiis boo xam ne dafa bànk buy wax lu mel noonu mooy bi muy wax ne comme suuf si bu bu bu bu bu bu dee waaw zakatul ardi yafsuha nga xam ne même Abu Qulaba rahmatullah alayhi moom it da ko doon wax ñoom dañu ne waaw mu ngo ndax lan Abu Xulaaba rahmat moom taabi'i bu mag la woon ci taabi'i yu mag yi la bokkoon taalibe Aysa la woon en même temps ak ñoom Abdullah ibn Abbas ñoom mu ne moom da wax loolu dane da doon wax ne suuf si par exemple bu dee dafa am sobe wala yooyu sobe eh, jant bi ciy tape loolu mooy wowam bu wowee bu ñëwee ba wow loolu day day setalaat suuf si ñoom ñu ne loolu te loolu denn la ñu ne ñun yemuñu foofu ci ay argument ndax beneen dafa am mooy ne ñun ñii ñëpp ñun yéen jumhur jumhur mooy ñu ci des mooy ñu waxoon ci kaw Maliki yeeg Shafi'i yeeg Hanabila rahmatullah alayhim ñoom ñoo ne ndox ñu ne leen yéen buñ demoon ci àll bi par exemple julli jot ñu gis benn suuf julli jot dañuy julli dañuy ñëw rek julli ñu ne leen waaw moom moom ñu ne leen waa léegi kan moo ñu ne yéen suuf soosu benn nit romb ko woon saw wala wala rab yi nga xamante ne nii rombuñ ko woon saw wala déet xam nga loolu c'est possible gaa neen waa c'est possible mais loolu jaruñu ko ñu ne nag lool day wane tamit ñun tamit loolu dara la wut ndax ndax lool fi mooy foofu noonu ñu ñëw di jullee ñun da ngeen d'accord na mën nañ koy jullee lan moo tax yéen ngeen bëgg faa julliwaat mooy ne peut-être même bu doon loolu amoon na fa jant biy tàppe foofu daa tax affaire yi delluwaat ni mu léegi nag mooy mbir mi nii la kon ñaar lenn moo ci lañ ciy génne mooy nekkoon kon gaa te tamit bu ñu gisee am na bi ñuy gis ci masala yi yeesu gisoon nañ ni li ñuy dindee sobe comme no hadith sa euh, Abu Sa'id al-Khudri bi nga xam ne moo bi ñuy wax na yonent saa son da doon julli jekki-jekki suñ nay dàllam saxaaba yi tamit ridwaanullah alayhim summi seeni dàll après bi mu paree mu laaj leen lan moo tax ngeen summi seen dàll mu ne ñu ne ko ñun dañoo gis yow nga summi sa mu ne mu ne leen jibril moo ñëw alayhi salaam moo ñëw yëgal ma ne ma summi samay dàll ndax dafa am dafa am sobe mu ne leen nag léegi bu beneen yoonee nan ngeen di def bu ngeen di julli bu ngeen ñëwatee pour julli da dangeen di xool seen dàll yi bu dee da ngeen fee gis sobe doy na leen rek ngeen xoos ko ci suuf si xam nga yooyu gisoon nañ argument yooyu léegi kon ñu leen ciy génne mooy ne même bu dee côté Hanafi yi lañ nootal léegi day am benn affaire mooy ne tamit yonent saa salaam ni mu waxoon ne bàyyi li nga xam ne da lay jax-jaxal li lay mettre en doute nga xam ne boo ci nekkee tem nga def ko pare naan mais man est-ce que li ma def wóor mooy par exemple nañ joxe benn exemple boo xam ne dafa dafa ci julli nga xam ne euh, champignons yi wala mbooloo ci ñoom ñoom dañ naan la par exemple euh, waa ji nga xamante ne ni day kii day day day naafila comme comme waaw kay nañ joxe exemple koor jot na ma dugg ci jàkka bi guddi tinis ngir ñëw julli julli taraawih mooy naafila guddi ma ñëw fekk gaa yi julli nañu gée ñu dese seen julli mu ñu commencé di julli par ñaar ñaar ñu ne la man ngaa topp ci ilimaan bi julleeg moom ñaar bu sëlmalee yow nga jóg continuer xam nga loolu loolu mën nga koo wax ne waaw ndax am nañu ko wax mais sauf ko yow c'est sûr que li gën a wóor mooy li ñeneen ñi wax mooy lan mooy li nga xam ne bu ma ko defee leer na ma ne man sama julli yi baax na mooy du ma fi nekkaat ndax tamit affaire julli la mooy comme ko daal ñaara am soit yàlla nangu ko soit du ko nangu mooy damay def li gën a wóor même bu dee dama jàpp ne ñee li ñu wax mën naa nekk bu dee ci man dama jàpp ne man naa nekk dañ naan la quand même defal lu gën a wóor mooy lan mooy bàyyi leen ñoom ñu continuer seen ñaar ñaar di julli yow nga julli sa gee boo paree nga fekk leen ndax moo gën a wóor loolu boo ko defee yow ne amatoo gis alors que boo defee léegi yaa ngi naan mais suuf que nag ñu ëpp ci borom xam-xam rahmatullahi alayhi bii man na nekk waa man lu ma léegi booy dut boobu ngir na moo tax yonent saa sallam ne la bàyyi li lay mettre ci dut yooyu ta nga def li nga xam ne du la mettre ci dut kon nag li ñuy def mooy même bu dee lee lañ noota mooy li gën a wóor daal ndox voilà ndax boo defee ndox moom mooy xanafi bi dina d'accord ak yow li nga d'accord ak ñi sa conscience tranquille nga mën a jaamu yàlla mu jeex alors que boo defee lee am na ñett ñu ñu ëpp ci borom xam-xam yi yow dañoo wuteeg yow kon daal mooy li gën a wóor mooy nga utiliser ndox même bu dee ci côté dalil rek boo xoolee ci dalil ñee mooy liñ naan dal ñee lee boo gën a ci moo gën a dëgër sauf que lii moo gën a lii moo a wóor ñee ñoo gën a waaw lii moo gën a sàmm moo gën a wóor ci jëfe sauf que ñee bu dee côté dalil ñoo gën a dëgëral léegi loolu moo doon euh, moo doon cinquième bi léegi sixième bi mooy dernier bi mooy léegi barab bi may jullee mooy place yi may jullee dafa war a dañ ko dafa war a set wala dañuy jànge ci xadiis bi ne nit fi ñuy jullee dafa war a set ndax lan ndax xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam neewul gaay gi bàyyi leen ko mu saw mu saw ba pare ñu bàyyi noonu lan moo tax mu ne léegi jël leen ndox ngeen sotti ci loolu dañuy wan ne kon nit ndax lan ndax jàkka la jàkka la bu ko fa bàyyee noonu nit ñi mën nañoo ñëw di julli te kooku jàkkaa yonente sallallahu alayhi wasallam suuf lay nag ay xeer doon ku leen ay basan yuñ lal comme tay wala ay tapis ay carottes yooyu amul woon ci suuf si lañ doon jullee mooy lan moo tax kon mu ne nañ ko ci sotti mooy loolu day tegtale ne fi ngay jullee dafa war a set kon ni nga xam ne loolu lañ ko waxoon ne sa yaram tamit dafa war a set dina sa yaram dafa war a mooy dafa war a tilim euh, sobe yi nekk sa yére dafa war a set sa yaram mais tamit fi ngay jullee sa xadiis bii dañuy wan ne sa place bi ngay jullee dafa war a set léegi nag mu des benn laaj mooy ne léegi bu doon damay julli bi nekk fii sama wet te du ma laal est naa fay jullee wala déet dañ naan la mën na fay jullee bu dee du la laal te tamit mooy bu dul bu loolu laal daal mën nga fay julli mu def beneen affaire tam mooy bu dee dafa nekk ci suuf ma lal ci loo xamante ne du ma laal loolu tamit mën nga koo def lii li tax ñu ko waxuñu nag bu kenn kenn di ko tay tay di ñëw fekk sobe ñëw lal ko fa dañuy wax comme ko cas boo xamante ne ni moom tay ko woon mais waxuñu nag ndax ndax yenn masala yi yi fuqaha yi rahmatullah leen di yaatal yëpp cela ne veut pas dire que yaa koy taya te luy waa ji day taw da koy tay di def li ñuy def déedéet mooy ne bu doon ci suuf fii dafa am sobe ma jël sama basang lal ci kawam ba ma leena bu ma ci taxawee duma laal bu may julli kooku jot ci julli baax na mais bu dee bu ma ci taxawee day tooyal affaire bi ba di ma laal bu boobaa lay yàqu ci gàttal mooy bërëb bi ñuy jullee dafa war a laaj te lii tegtal la ci buy wane bërëb bi jullit bi di jullee dafa war a làpp léegi ci gàttal loolu moo nekkoon masala yi nga xamante ne moom lañ gisoon ci xadiis bi ni ñuy def nag mooy ne sans tarder mooy xadiisu Abdullah ibn Umar beeg Abu Hurayra radiyallahu anhu at euh, Abu Waaqid al-Laythi boobu la ñuy def taxriij insha allah mooy trois derniers xadiis yi nga xam ne bu ñu ko jeexalee mooy mooy ne jeexagul nag mooy ne masala fiqh yi ci buntu bu njëkk bi jeex na waxoon nañ leen mu des leneen mu des masala yi nga xam ne moo jëm ci wàllu kuy sàkku xam-xam ak ak tamit ki koy joxe ak xam-xam yan yan yan teggin la soxla nga xam ne doo ñëw rek mel ni kuy dem marché rek ñëw ne waa déedéet dafa am ay teggin yooyu war nañ koo gis tamit mais tamit war nañoo gis masala fiqh euh, usul yi nga xam ne mooy méthodologie bu ngeen gisee nag ndax loolu lépp bii bi finalité bi fan la woon finalité bi mooy ci lii ñu njëkk mooy masala ci masala fiqh yi la jëmoon mooy ne ndax méthodologie bu ko borom xam-xam yi rahmatullah di teg pour lan la ngir génn ay àtte mooy comme àtte yi ñu gis mais tamit teggin bi mooy boo ko amul àtte yi ñu ciy jànge du la jariñ ndax doo xam noo koy jëfee léegi kon li ñuy def mooy ah, dañuy def taxriiju xadiis ñett yooyu xad léegi alxaafiz xajar rahmatullah alayhi dane wa an abdullah ibn umar radiyallahu taala anhuma annahu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa lana maytataani wa damaan fa amma almaytataani fal jaraadu wal xuut wa amma damaan fal kabid wa tixaal axrajahu ahmad wa ibn maaja wa fiihi ba'd alxaafiz rahimahullah dane wa an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma mu ne jële nañ ci abdullah ibn umar muy euh, moom nag waxoon nañ leen ne loolu insha allah mooy mujj mooy côté bi nga xamante ni saxaaba yi rek lañ ciy wax bu soobee yàlla loolu mooy mujj insha kon moo tax ba léegi bi ñu commencé ba léegi du ñu def bi du ñu def euh, biographique benn saxaaba dañuy ñëw rek jàll ndax moom lañ bëgg a mujjeel bu soobee yàlla mu ne jële nañ ci Abdullah ibn Umar di doomu al-Khalifa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma mu ne qaala moom bi nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na uhillat lanaa nañu lanaa ñeel ni maytataani ñaari médd wadamaani ak ñaari deret mu ne fa amal maytataani kanta ñaari médd yi nga xamante ni moom lañu moom lañu daganal daganal nag mooy daganal ngir lekk mooy ne daganal nañ ñu ngir ñu man koo lekk consommer mu ne fal jaraadu bi ñu njëkk ci ñaari médd yi mooy mooy njéeréen njéeréen sauterelle yeeg criquet yeeg ñoom yooyu waaw yooyu criquet yi mën nañ leen a lekk waaw mooy benn waaw kon njéeréer yi mooy mbooroon soccet ñooy kii mooy benn bi léegi mu ne loolu bu baree mu ñëwee Sénégal lu bari ku ko lekk bu ko kenn ne kii moom kii ñag la rek xoolal li ñuy lekk lu tax nga ko ñag kooku kooku mën na ne ndax yonent bi sallallahu alayhi ko daganalal voilà léegi kon boobu mooy bu njëkk mu ne wal xuutu ak jën mooy jën jën tamit mooy ne kenn du ko ñëw jàpp génn reen bi door a lekk mooy ne doo ko jàppee rek baax na même bu dee moo deewal boppam doy na moom mën nga koo lekk loolu kon mooy ñaari ñëdd yi mu ne kantaan ak ñaari euh, deret yi alkabiru mooy mooy mooy res mooy foie mooy bu ma rayam xar res bi mën naa ko lekk deret la mais boo gisee deret la bu di booloo te alxuraan dafa tere woon deret bi dafa tere woon deret pour lan ñun bi ñu di ko lekk mais nag exception la boo xam ne yonent bi sallallahu moo ñu ko defal boo xam ne yàllaa ko def ko ci nañu yonentam sallallahu alayhi wasallam mooy ne kon ñi ma leen ne woon dañ ko dafa araam ci deret yëpp bii bokku ci mooy res wat ci xaalu mooy mooy përpëret mooy nga daan mooy rat mooy boo rayee xar loolu mel ni ñebbe bu mag rek yooyu noonu boo xoolee da xam ne lii deretu mais mu ne boobu tamit man nga koo lekk mu ne axrajahu ahmad mu ne xadiis bi imaam ahmad ibn hanbal euh, euh, résumé yi nag moo tax insha allah ndax lii yëpp sax seen waxoon na ko ci cours yi bu ngeen xoolaatee cours yi mooy kan moo imaam ahmad ay imaam yooyu yëpp defoon nañ ko ndax tamit résumé yi dañuy bañ mu gën a kii tamit boo naree def ku nekk nga kiiwaat ci mooy day mujj bi doon résumé ko ku bëgg a xalaat yu mel noonu mooy xëy na bu ngeen xoolaatee cours fichier yi yi romboon bu ngeen dégluwaatee insha allah di ngeen ci dégg kan mooy imaam Ahmad kan moo imaam Malik kan moo imaam Abu Hanifa ak imaam Shafi'i ak ñu mel noonu ak ak ak Ibn Khuzayma yi ñuy dégg ñoom rahmatullah alayhim mais daal li ñu ci gën a kii mooy kon mu ne imaam Ahmad moom moo ci gàttal daal. mooy ñi ñaan xanaabila yi moom mooy seen sëriñ mooy moom la ñuy topp buñ ne xanaabila ak xanbal yi benn la ndax ahmad ibn xanbal la ñu naan xanbal yi léegi mu ne moom génn na ko ci téere mooy musnad musnad imaam ahmad musnad nag waxoon nañ mooy lan mooy ne ko ko bëgg a xabaat nag tamit da ngay defaat noonu ndax sëñ bi waxoon na ko ñu nit waxaatoon nañ kon nag ku ko bëgg a xam lan mooy musnad façon la détails yi pour gagner temps mooy da nga koy xoolaati ci jeu yi léegi waaw kay mu ne waaw ak Ibn Maaja mu ne Ibn Maaja tamit moom sëriñ la ci mooy sëriñ yenn kenn la ci borom sunan yi sunan tamit waxoon nag mooy lan moom it da delluwaat rek euh, moom génn na ci téere mooy sunanu Ibn Maaja rahmatullah alayhima léegi bi ibn xajar mu ne wa fii dans par contre xadiis bi ma leen indil tey nag am na benn sikk bu ci nekk muy benn problème bu ci am léegi nag pour xam problème bi mooy nag kon dañuy def taxriij bi kon xadiis bi taxriij bi mooy lan mooy anay boo boo ñëwoon ne man léegi man li nga wax doyuma ndax comme que nit ñi wóor ñu man li may wax damaa bëgg ma koy teg fu leer si ne nga ma wax ma yan référence laa dem dem bëgg ko bu ma ko bëggee vérifier mu ne la waaw moom ci deel na la ne imaam Ahmad génn euh, na ko ak Ibn Maaja al-Bayhaqi tamit génn na ko ak Ibn Abi ak ad-Daraqutni ak ash-Shafi'i rahmatullah alayhim léegi ñoom ñëpp ñu ko jële ci yoonu xadiis bi xadiis bi ñu wax nii mu ngi tourné ci Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mooy Abdurrahman doomu Zayd ibn Aslam muy taabi bu mag boobu nga xam ne sëriñ la ci imam Malik rahmatullah alayhi moom doomam moo ko jële ci moom mu ne moom moo Abdurrahman boobu moo ko jële ci baayam moom mu jële ko ci Abdullah ibn Umar mu wax xadiis bi ne uhillat lana maytatan wa daman léegi nag problème bi euh, dafa am comme ni imaamul Buxaari ak imaam euh, imaamul Nasaa'i rahmatullahi alayhi wax mais Abdourahman bii moom dafa dànk te boroom xam-xam yu bari dañ ne de toute façon doomu Zayd ibn Aslam ñoom dañ leen a dànkal mooy ne yër ñi mooy bu ñu nekkee ci seen malgré seen baay lu ñuy jug di nekk boroom xam-xam boo xam ne lu mu wax ci côté xadiis ñu dégg ko mais doomam yi loolu day wane ne kon xam-xam kenn bu ko doon ne noonu doon lu xam-xam mooy nga nga nangoo jaar ci sa baay jaaroon rek boo fa jaarul kenn loo gis nañ ko fii ci xadis ñu bari ñu bari ci xadis dañ koy gis mooy ne moom baayam sëriñ la woon seen ñetti ñi ndax ñetti la ñoon Abdullah la woon Abdurrahman ak Usaama ñett lañ woon mais ñoom ñetti ñëpp dafa am borom xam-xam yu bari ñu ne ñoom ñëpp a yem ñoom ñëpp a dang mooy ne xam-xamu xadis fu ñu fu ñu nekk ci chaîne bi dañuy teg affaire bi fële mooy buñ jëlee ne nan ko sama baay nee na ma dañ naan ko sa baay yër na mais yëru demal ko loolu la wan ne rek borom xam-xam yi nekkul woon ne dañ naan diway diw rek kon léegi lu bàyyee ko mooy ne dinañ neewuñ naan nag buñ nee nag cela ne veut pas dire que na ah. ndax bu ngeen fàttale ko premier xadiis bi ak xadiisu bi doon wax naan euh, ndox mi bu dee mooy bu Abi Umaamatal bi dañ ne la woon xadiis boobu problème bi am na problème bi ci benn nit la bu nekkoon ci chaîne bi bu taxoon xadiis bi waaye nu mu tuddati woon ku ko fàttale mooy xadiisu Abu Umaama yi baahili bi waaw Abu Xaatim léegi ñu ngi koy duñ koy daayifal kan moo taxoon am na koo xam ne moom lañ joxoon moom lañ joxoon par exemple bi ñuy joxee ñii daayifal xadiis nga xam ne bu dee daa am ku daayif fu fa nekk dañuy daayifal kii bi mooy koo xamante ne nii waa mokkalam waaw waaw waaw kay man ngaa baax lool ndax bari nañu meloon noonu moo xam ne seen fi ñu jame mooy fi ñu mooy seen côté mokkal lañ ne baax na mën naa jaamu yàlla sëriñ la boo xamante ne nii waaw bu ñaanee sax lu mu wax yàlla comme ni Imaam Maalik woon wowoon benn moom moom moom bu ne woon yàlla tawal mu taw mais nag man du ma jële ci moom xadiis kon lool wane nañu la ak mbaax rek du mbaax rek ndax ndax tamit borom xam-xam yi léeg-léeg dañuy neex bu dee da nga nekk borom ku baax noonu en général da ngay jàpp lu gaa lu gaa yi wax rek dëgg la tamit moo tax ñu ne la dañ leen di nax léegi ñu ngi woon fan sax waaw non ko pas ci ko daayi fal ko daayi fal wax na ko mooy kan moo taxoon waaw waaw non non du du loolu ah xëy na ñu ngeen ko kon daal léegi lii la mooy mooy li ñu woon fan ci xadiis bi mooy ne kon dañ ne ñetti ñooñu ñoom dañoo daaxir sauf que imaam Ahmad moom rahmatullah alayhi moom dane eh, Abdullah moom wér na kanta Usaama ak eh, Abdurrahman ñaar ñoo nuyoo dañoo yemoo ba pare bokkaat baay ñoom ñëpp ñoo bokk mbir léegi kon loolu alxaafis rahmatullah bi ñu naan présidence loolu la doon wax léegi nag mooy da doon kii ne seen bii moom am na problème sauf que mu am beneen seen boo xamante ni affaire bi xadiis bi wér na sauf que mooy ne ci saxaabi bi la yem léegi boobu nan la tudde mooy xadiis boo xam ne saxaabi yi waaw kay mooy mawquf mooy koo xam ne xadiis bi ci saxaabi bi la yem mooy wér na ci beneen côté boo xam ne moom Abdullah ibn Umar nag ci moom la yem ci la wére mais wérul ne dana yonent saa sallam moo ko loolu mooy bi nga xamante ni imaam al-Bayhaqi moom mooy bi mu soloo boobu moo wér ci côté mawquf bi mooy ne Abdullah ibn Umar looloo tax al-Hafiz rahmatullah alayhi ne wa fii yi danse ndax ndax tamit xadiis bu yem foofu am na ñoo xamante ni nii am na borom xam-xam yoo xam ne ñoom d'accord ñu jël xadiis yu mel noonu boo xam ne dañ naan la waa neewuñ la ne dañ naan saxaaba bi mais mënuñoo sukkandiku nag dogu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax te lool bu dee ci côté usul bi bu ñu ñëwee ci usul bi insha dinañ wax kaa yi xamante ne ni bu saxaaba bi waxee mën nañu ne kat lii yonent bi sallallahu moo ko am kaa yoo xam ne bu saxaaba bi waxee duñu nangoo dogu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax mais loolu jarul ñu ko fi wax mooy dañuy bàyyi ba partie usul yi insha allah léegi nag mu rek leneen kon gis nañ li alxaafis ne wax fii dans dafa am benn euh, faible faiblesse bu am ci xadis yi kon loolu mu doon julli léegi xadis yi euh, kon bu dee saxaaba yi nga xam ne ñoo indi xadis mel nii comme mooy Abu Sa'id al-Khudri yi te xadis boobu dafa daan léegi kon mooy ci gàttal lool mooy taxriiju xadis boobu léegi mu def deux euh, numéro douze douze la foog naa mhm. mooy hadiisu Abi Hurayra radiyallahu anhu mu ne waan Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne al-Haafiz ne jële nañ ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaa annahu qaala qaala Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na idaa waqa'a az-zubaabu fii inaa'i ahadikum fii ina la saraab la dëkk waaw waaw miyaah waaw miyaah waaw saraab la waaw mm-hmm. ndax dafa am yeneen version yoo xam ne ina la def mm-hmm. mu ne ida waqan bu dee dafa rot mooy dafa daanu ak dubaabu mooy weñ mooy weñ wala yu mel ni moom mooy yi nga xamante ni dañu lakkale yow yut saw yooyu nga xam ne moom foo leen dàq rek ñu ñëwaat bu ñu daanoo ci ndoxu kenn ci yéen mooy naanu kenn ci yéen ida waqa zubaabu fi sharabi inaa'ikum mu ne fi sharabi maanaam fi inaa waaw mu ne fal yanzi'u waaw waaw fal fal yaghmisu mooy na ko ci sëmb wala naa ko liir ba pare nga ne waan waan Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne ida waqa zubaabu fi sharabi ahadikum falyaghmisu thumma liyamzahu mu ne thumma liyamzahu fa inna fi ahadi janaahayhi daa'an wa fil aaxari shitaa'an mu ne axrajahu al-Buxaari mu ne wa Abu Daawud wa zaada wa innahu yattaqi bi janaahihi alladhi fiihi ad-daa'u léegi loolu laal xaafis wax léegi mooy lii dane ida waqaan ak dubaabu bu weñ bi waxoon rootee fii sharabi ahadikum ci naanu kenn ci yéen mu ne fal yaxmisu na ko ci sëmb mooy na ko ci dugalaat summal yanzihu ginnaaw gi mu rocci ko ndax lan mu ne ndax fa inna fii ahadi janaaha yi ndax dafa nekk ci benn ci laafam yi yu ñuy naawe daa am dafa am tooke mooy dafa am poson mu ne wafil aaxari ci beneen bi nag kanta beneen bi dafa am sifaa an mooy saafara mu ne loolu axrajahu génn na ko al Bukhari mooy imaamul Bukhari bi saxiixam sahih Bukhari mu ne wa Abu Dawud ak imaam Abu Dawud waaye mu ne imaam Abu Dawud wa zaada moom dafa yokk dafa yokk ci version wam daa lum ci yokk mu ne wa innahu mu ne ndax moom weñ day yattaqi day day tegandikoo mooy day moytu day proté day protéger boppam contre lan buy protéger wu li muy jiital mu ne bay naw yattaqi li janaahi lësi fii daaw day mooy buy daanu kenn day protéger wu côté bi nga xam ne ci la tooke bi nekk foofu lay njëkk foofu lay njëkk a teg ngir danger buy ñëw njëkk dal foofu loolu mooy xadis bi moom la alxaafis wax léegi euh, moom la ne imaam imaam Bukhari rahmatullah alayhi imaam Abu Dawud ñoom génne nañ xadis bi waaye xadis bi Ibn Maaja tamit ak al-Bayhaqi ak imaam Ahmad ak imaam Tahawi ak ad-Daarimi ñoom it génne nañ xadis bi mais xadis bi ñoom ñu ko jële ci yoonu Utba ibn Muslim moom moo ko jële ci Ubayd ko jële ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom foofu ci la waxe xadis bi ne Yonent bi sallallahu wasallam de nee na wax xadis léegi mu def côté bi nga xamante ni dane wazaada mooy fi mu ne Abu Dawud wa Abu Dawud wazaada dafa yokk Abu Dawud moom mooy côté boobu partie boobu bu mel noonu imaam Ahmad tamit génn na ko ak imaamu Tahawi ak al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ñoom ñu ngi ko jële ci yoonu Muhammad ibn Ajlan ñu jële ko ci Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi moo ko jële ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu euh, léegi mooy bii nii nii mooy li ma doon wax sànq ba mooy partie bi ci la doon wax sina ci la na mais imam xaabi euh, rahmatullah alayhi moom dafa tànn sharab mooy naanu ndax comme que ci partie ndox lañ nekk moo tax mu tànn sharab ndax ina même buñ gisee ci xaj bi waxoon na lu mel na mais fii comme que dafa am ñaari version boo xam ne danaa ida ida ida waqa zubaabu fii inaa yahadikum am ida waqa zubaabu fii saraab yahadikum te ci buntu ndox lañ nekk lu gën jege ndox xam nga mën naa yor bool te duma ci def ndox <laughs> mën naa mën naa yor benn bool def ci leneen lu dul ndox comme que nag ndox la wax kat ndox lañ wax kon mu utiliser mu jël version bi nga xam ne moo wax sharab bii wax ndox loolu moo tax mu gina pour wan leen rek lim ne woon ne da koo seet bi bi ci introduction bi introduction bi même boobu du sëñ doon na ko li doon na ko tudd léeg-léeg liiruñu ko ba mu jeex tekki ko mais léeg-léeg doon na ci ñëw di ko mooy ne dana da koo seet bi seet bi bu jéggi dayo mm-hmm. loolu day warante ne li sëñ Sarr di wax mane Moussa waa nee na dañ koy segg segg gida waaw loolu day wane ne xam nga mënoon na ñëw rek nekkoon comme que version yi mu ñëw rek ina mais sauf que li tax mu indi saraab dafa bëgg a wane ne comme que ci buntu ndox lañ nekk kan nag man nga ci def leneen fii naan la wax kon naa fi def naa jël version bi wax saraab léegi xadiis bi Abu Sa'id al-Khudri ci saxaaba yi tamit moom indi na xadiis bu mel nii ak Anas ibn Malik ak Salman alfarisi radiyallahu taala anhum waaw kon baax na kon baax na léegi kon loolu mooy taxriij bu xadiis bu Abi Hurayra radiyallahu anhu léegi nag mu des dernier bi dernier bi mooy xadiisu Abu Waaqid al radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa an abi Waaqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa an jële nañ ci abi Waaqid muy sahaabi ba abi Waaqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne moom de nee na qaala rasulullah annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa quti'a min al-bahiimati lépp loo xamante ni dañ koo dagge ci bàyyi ma mooy comme fas ci xar yeeg bëy yeeg yi ñuy yar rek ci kër yeeg yooyu nga xam ne bu tawas ci jotee léeg-léeg moom lañ yenn yi ñu ray leen bëy yeeg ñu mel noonu mu ne lépp luñ ci daje fekk biñ koy dagg fa huwa ma qut'a min al bahimati wa hiya hayya ah, ah, hayya hayya wa hiya wa hiya hayyatun fekk moom muy dund mu ne fa huwa mayyitun mooy ne liñ ci dagg fekk moom mu dee fekk bàyyi ma bàyyi dund nga dagg ci dara ci moom mooy comme ma ñëwoon dagg tànk bi par exemple dama ko bëgg a da ko mooy ne yow tànk bi nga dagg manoo ko mooy dafa dafa sobew mooy ne day yor àttewu ñédd waaw mais am na ñuy xalaat noonu. waaw ko jaay mu naa dagg boobu euh, waxoon nañ ne alxaafis bi rahmahullah moom dane moom gisee dane maa futina min al bahimati wa huwa hayatun fa huwa mayitun léegi loolu waxoon nañ ne suñ waxoon na ci biir kii bi ak Seydou Seydou Seydou yi ñu koy commenté bi ñuy def résumé bi alxaafis fii dafa mooy li mu indi ndax wax na la ci ci bopp yi dane ak Tirmizi ba pare sauf que imaamu Tirmizi rahmatullahi alayhi moom indiwul moo yim indi du comme du yim indi nii ndax moom comme que dañ na alxames bi rahmatullah bi ñu bind téere bi dafa nekkoon voyage te ci li mokkal rek la sukkandikoo téere bi ngeen yor ci commencement ba ci fin bi mooy li mokkal rek la ko doon bind nekk ci voyage nekkul TGV comme ni ñu ko waxee woon nekkul avion mais comme ay mbaamati fasa ci gëléem ngay war dugg ci désert bi poussière bi di la escanté ba kara ngay ngay bindaale moom noonu la doon def te lépp ci mokkalam loolu nag coono yooyu yëpp moo tax xëy na tamit fii nii mooy ne imam Tirmidhi moom comme que moom li mu indi ci moom la ko jële mooy ne moom waxul ne waxul comme ni mu wax nii ndax imam Tirmidhi dafa def rahmatullah alayhi baabu maa quti'a min al hayy non min al hayy fa huwa fa huwa mayyit loolu la def dane buntu lépp loo xam ne dañ ko dagg ci luy dund moom de dafa néeg la xëy na nag moom kon loolu ñu bunt bi tudd xëy na lool moo ko moo ko moo ko yëgg ci mu def erreur boobu def ne ne maa ko mu ne maa ko minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit alors que moom imaamu Tirmidhi dane fa hiya mayta mayta mooy néeg la mais sens bi tamit benn la mooy même sens bi benn la léegi kon xadiis bi léegi kon nee na la ay imaamu Tirmidhi ak imaam Abu Dawud tamit moom génn nañ xadiis bi eh, ak imaam Ahmad ak imaam Daarimi ak ad-Daaraqutni ak imaamul Bayhaqi ak at-Tabarani rahmatullah alayhim eh, imaamu Tahawi tamit génn na xadiis bi rahmatullah alayhim léegi ñoom ñu ngi ko jële ci yoonu Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Dinar moom moo ko jële ci Zayd ibn Aslam bi ñu doon wax léegi mooy papaay ñett ñu ñu waxoon papaay Usaama Abdullah Abdurrahman moom moom ñi dañ ne woon sëriñ la ci imam Malik moom ci moom la ko jële rahmatullah alayhim moom moo ko jële ci Ata ibn Yasar moom Ata ibn Yasar mu tabi'i yi boobu moo ko jële ci Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu moom mu ne dana yeneen bi sallallahu alayhi nabi sallallahu alayhi al-Madina wa hum yajubbuna asnimatal ibili wa yaqta'una aliyaatal ghanam fa qaala maa quti'a min al bahimati wa huwa maa quti'a min al bahimati wa hiya hayya fa hiya mayyita mooy ne yonent saa sallam dafa ñëw Madina mooy bi muy gàddaay si dafa gàddaay si jóge Makka ñëw fekk ñoom ñu am yenn ah, comme rek ni ngay fekkee nit am seen habitude bopp boo ñu ne Kajoor da ngay dañu am seen habitude bopp nga dem Saalum ñu am yoo xam ne ñoom rek a koy def par exemple mooy yoo xam ne mooy ñu leen di vraiment foo ko gis feneen rek da nga naan yow xanaa kajoor kajoor ba ndax lan ndax ñoom rek laa gis ñu koy def moom dalee na fekk ñu yor benn habitude boo xam ne mooy ne dañ doon dagg mooy boosu giléem yi giléem yi seen boos yi dañ ko doon dagg dalee na neexoon rek ñu koy dagg comme ni ma wax sànq di ko togg léeg-léeg di ko dagg di ko togg bàyyi giléem bi noonu waaye tamit di dagg tamit ginnaawu comme xar yéeg ba yéeg di dagg seen ginnaaw yi tamit di ko togg yonent saa salaam fekk leen ñuy def lool mu wax xadiis bi ne lépp lu ñu daggee ci lu médd ci luy dund fekk bu ñu ko daggee mu ngi dund loolu médd mooy da mooy mu tere leen ko ci saas ndax tey premièrement loolu li ci nekk mooy tamit da ngay da ngay da ngay da ngay tanvibul xayawaan mooy da ngay nekk dal di mbugal di mbugal euh, rab bi comme li Mujaahid wax euh, rahmatullah alayhi euh, nga xam ne moom ne mooy bi yàlla ne wala tufsidu wala tufsidu fil ardi ba'da islaahiha bu leen yàq ci kaw suuf ginnaaw bi ko yàlla defe nin baax ni ko baaxalee moom mu ne lool mooy lan mooy di ray bàyyi mayi te amoo ci benn solo mooy na rek di ray comme naan damay def chasse ay chasse ci plaisance ak yooyu dem rek jàpp gaay di ray noonu di tiire golo yeeg kii kii moom ngomboor yi ñuy dee rek dina lan wan ne man dama am franc-tireur la déedéet waaw kay ñooñu loolu loolu loolu loolu yore moom mu ne moom mu moom moom mu ne loolu ndax Mujaahid euh, boroom xam-xam bu mag la taalibe Ibn Abbaas la woon ci tafsir sëriñ bu mag la ci mu ne li yàlla wax foofu mooy ci suuratu Al euh, ci Al Imraan non non non Araaf suuratu mu ne loolu loolu la ya mooy ñi nga xamante ni dañu lay bàyyi muy ko amuñ ci benn soxla yeneen bi saa salaam ñu fekkee ñii di ko def da leen koo tere ndax même bu dee deewul yaa ngi leen di mettital ku ma fekkoon ma toog ñu ngi wax sama nekk dagg ko mais metti nga lu ma metti bi ma yëg bàyyi ma bi tamit loolu la mu tere leen ko léegi nag mu ne xadiis bi xadiis bi euh, Abdullah ibn Umar ak Abi Sa'id ak Tamim ad-Dari ñoom ridwaanullah alayhim ñoom indi nañ xadiis yu mel nii léegi nag comme que def ni tuuti li muy def mooy dañuy wax masala fiqh yi mooy dañ leen di waaw kay da ngeen di wax après bii di ñëw insha allah ñu door see dugg bu soobee yàlla léegi masala yi fii kon waa ah, am na lu ma fàtte mooy ne bu ngeen fàttale ko loolu sax waroon ngeen ma ne sawaay bul dem te waxu loolu mooy ne xadiis yi nekk dafa doon am noonu mooy bicc day am tiit en général en général euh, waaw waaw ñu laaj la ko mooy waaw kay moo tax it comme que defu ko dayal ma ko waroon a laaj léegi benn affaire la mooy xadiis yi am tiit léegi bii mooy lii tiit mooy ñett ñetti xadiis yi ñu wax xadiisu Abdullah ibn Umar Abu Hurayra ak Abi Waqid al-Laythi ridwanullahi alayhi mooy ne xukmu ma xukmul ma ila waqaat fii fi almayta mooy attem ndox bu ci ñebe duggee ndax masala yi ñu gis nañ ci lu nekk mais gisaguñoon bii xëy na man nga ne eh taxawal loolu nag gisoon nañ ko ah. ndax xadiisu uh, Abu Saïd ibn Xudri radiyallahu anhu xaj xaj yi dañ ko fa doon sànni ñu ne la mais boobu fii la dina leere mooy ne foofu loolu taxu ko woon a jëkk moo tax ndax tamit boroom xam-xam bu ñu ni téere xadiis bu mu indi rek daa am lu tax ah. dina day toog rek naan xadiis sàngam neex na ma naa ko def fii déedéet mooy day xam ne man lii moo ma lii laa ci yitte lii moo tax ma def ko moo nag li mu nga xamante ne alxames ramatulaa dafa bëgg côté boobu mu daral ko moo tax mu ber ci kii mooy kon titre bi nii la mooy àtte ndox bu dee nébilité dugg léegi dix masala la ñett yi ndax ñoo bokk mooy ne dañ leen a comme ñu ñëwoon bi ñett la woon ñett yi ñoo bokkoon léegi dix masala la masala mooy comme niñ koy na ndax koy na tamit masala rek mooy question mooy affaire bi ndax lool ci début euh, méthodologie bi sëñ bi danoon damay poser question waxuma ne damay laaj ngir ngeen tontu mais damay laaj après ma tontu ci waaw waaw ci côté droit waaw ñoom dañuy wax loolu lan lañ wax dama question juridique hmm, d'accord waaw waaw mooy mooy mooy li nga xam ne suñu vie vie quotidienne ñu soxla di ko jëf léegi bii si lii la léegi bu njëkk bi mooy lan mooy àtte ndox bu dee benn animal boo xam ne du nit ndax nit en général man lay ne nit mais buñ ne comme pas rek mooy luñ généraliser dañ naan l'homme e un animal mais pas comme animal béy bi déedéet mais mooy de lan mooy àtte ndox bu dee benn animal di koy dugg te deewul te takkul sobe par exemple lii nii en général boroom xam-xam yi rahmatullah ci teen lañ ko doon def mooy pas bu imaginer teen boo xam ne dañ koo tëj ca kaw pour pour bu bu bu bu bàyyi mu dugg même boobu mën naa nekk mais génn ko day gën a jafe mais nañ ci rek benn teen bu nekk fii benn xar jóge rek ne dabaj dugg <laughs> te taxul sobe léegi lan mooy affaire ndox moomu waxuma xar mi de affaire ndox mi ndax ci ndox lañ nekk loolu mooy premier bi deuxième bi mooy ana yan ñooy animal yi xam ne dañoo sobewu ndax loolu boo ko xamul bu loolu bu leeru woon yow da am problème ndax dañuy lim noonu rek nga naan mais boo ko takkee mooy ana ci mazhab yi loolu mu ngi woon ci cours bi ay ndax yii ñu yëpp ci cours bi la waaw mooy dafa dund génn te deewul waaw waaw wax nga dëgg mooy ne seen bi dafa nekk xar mu ñëw dugg ci wala bëy bi wala leneen bi dafa ñëw dugg ci ndox mi génn fekk yaramam takkul sobe te génnaat na mooy dugg na génn léegi beneen bi mooy anal yan ñooy animaux yi sobewu ci mazhab yi mooy ñeenti mazhab yi ñu gis ana lan lan ban animal la ku nekk considéré ne lii Mm. animal bi ñoom sobe la ndax li jënt bi leneen lañu indi mooy ne boo ko xamee ku ne ne ndox mi bu dee tel animal la sobewu na foofu ngay xama ne awey ah ndax moom animal tel kat dafa sobewu ci moom te comme que àggul ci yoo xamante ni ñu ko wax ci biir peut-être moo tax moom mu àtte na ndox mu sobewu na kon yan ñooy animal yi sobewu léegi troisième bi mooy lan mooy àtte ndox moo xam nit jotee nit nit tay moo ci dugg nit bi da cee dugg dee mais nag ndox mi changé wu mooy dafa dugg ci ndox mi dee ci biir ndox mi ta ndox mi ñu génne waa ji xool ndox mi dara changé wu lan mooy àtte ndox moom léegi quatrième bi mooy lan mooy àtte ndox moo xamante ne ni animal bi da cee dugg dee ci biir xam nga day dañoon deewu ci bii mooy dañoo dee ba pare wala boog wala sax deewu ci dafee dugg moo xam tifli bi wala mu mu dugg rek am lu ko jam deret yi génn mu tuuri ci ndox mi lan mooy àtte ndox moom euh, léegi cinquième bi mooy lan mooy àtte ndox moo xamante ne nii da cee dee bii baax da cee xam nga bu ji bu bu dee deret jógee ci mën na koo sobee mais da cee dee ba pare mais ñu génn ko dara changé wul lan mooy àtte ndox moom mooy dafa xaw a niroo mais bii mooy da cee dugg ñu génn ko changé wul def mooy da ngay dugg dee génn ko ndox mi changé lan mooy àtte ndax ñaari ndox yooyu bokkul léegi suivant bi mooy léegi comme que bu dee dañu dañoo dem nag ba war koo ngacc am na naka lañ koy ngacc bu dee animal bi da cee dee ba pare affaire bi changé ndax dee dañ ne la woon àtte ndox mi mooy ma xam ne comme léegi ñu ne ma par exemple ndox mi dafa damay jox exemple noonu am nañu ko wax ne sobewu na par exemple léegi nan laa koy ngacce mooy nan laay ngacce ndox mi léegi ginnaaw dee na fi ñu génne ko ndox mi changé nan la ñu koy ngacce léegi septième bi mooy lan mooy àtte méddum géej lii nag moom gisoon nañ ko ca premier ba moom moom après dañ koy wax noonu rek wax kii bi jàll ndax ñi moom presque moom buñ càkkee sax man naa leen ko laaj ngeen wax ni ko ñu jàll mooy méddum géej ndax moo nekkoon premier xadis bi bi bi bi bi kii ñëwoon nappkat yi léegi huitième bi mooy lan mooy àtte méddum euh, loo xamante ne ni mooy amul deret buy wal deret buy wal mooy comme yow wala njéeréer bi wala mooy ne garab bi wal mooy par exemple buy buy buy buy tuuru noonu nga xam ne boo ko buñ ko rayoon tey day tuuru nga gis garab bi waaw waaw xar yi par exemple waaw ñu def léegi bu dee animal la boo xam ne comme weñ nga xam ne boo ko rayoon tey mooy doo léegi lan mooy àtte méddam léegi neuvième bi mooy lan mooy àtte méddu animal boo xamante nii am na deret gaa mais deret bi moomu mooy xam nga yoo yoo deret bi am du moo ko moom mooy exemple bi joxoon tànk yoo bokku ci mooy lan mooy àtte méddu loo xamante ni nii animal boo xam ne amul deret bi wal bopp yoo bokku mooy ay njéeréer ak ñu mel noonu ak weñ ñooñu waaw mbóot mooy tafaar yeeg ñu mel noonu non waaw wéy amul dara waaw wéy njéeréer euh, ñoom mbóot waaw amuñu deret bu waaw même buñ amee deret boo leen rayoon tey boo gis deret léegi nag beneen bi mooy euh, mooy ñoom yow mooy bi nga xam ne moom daa am na deret ne deret bi moomu ko mooy dafa ñëw ci ci ngaay naan deretam dem ci jóob mais naan deretam après de yor deret nag toog ginnaaw ma ñëw ray ko léegi nag léegi nag problème bi mooy takk mi sama yére nan laay def lan mooy àtte deret jooju mooy deret deretu koo xam ne am na deret mais moomul deret bi mooy moom day dajalu deretu gaay rek moom léegi lan mooy àtteem léegi nag dixième bi mooy est que mooy dixième mooy dernier bi dix lañ waxoon hmm. mooy est-ce que dinañ lekk euh, ñeddu animal boo xamante ne ni amul deret bi wal mooy comme ni ñu waxoon sànq kon njéeréer yi lañ yeeg ak ñi mel noonu nga xam ne amuñu deret bi wal est-ce que mën nañ est-ce que seen ñeddu dañ leen di lekk wala déet hmm. insha allah loolu moo nekkoon masala yi xam naa foofu la ñuy yem ba beneen yoon bi insha allah ñu door ci dugg wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in